an ibni mas'uudin radiyallahu ta'aala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquul allahumma inni as'aluka al-hudaa wat-tuqaa wal-'afaafa wal-ghinaa rawaahu muslimun rahimahullah kon al-imaamu an-nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy indil nag xadiis boo xam ne mu ne as-saalis ñetteelu xadis bi ci bunt bi ginnaaw bi ñu gisee ñaareel bi bii weesu mooy xadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa li nga xam ne ci la doon wax ci li jëmoon ci wàllu àddina xanaa de lenn lañ defuloon ban lëkkaale la am ak bunt bi mooy lim ne fattaqu dunya mooy tandaku leen àddina te mooy tandaku la jigéen ñu sàggan yi lan mooy tax nga may koo moytu mooy ragal yàlla gooy am waaw te xam ne fii daf ñu cee indi mu neex neex neex bés dina jot mu jóge fi kon nag lépp lu fi nekke daa war a nekk rek loo xamante ne nii ragal yàlla lay doon waaw bu dul moom rek mooy am problème bu rëy kon nag mu ngi noonu rek kon nag fii mu ne as-saalifu mooy ñetteel bi mu ne an ibni Mas'ud mu ne xadiis bii nag moom bii mu ngi koy jële ci doomi Mas'ud muy ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu ibnu ummi abdin radiyallahu anhuma moom yaayam mu ne anna nabiyya kana yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam kaana yaqul waaw nekkoon na doon wax lu bari lii mooy ak ñaan la waaw ak ñaan la nekkoon na moom alayhi salaatu wa salaam lu bari doon takkook wax ji waaw moo tax kaana ji yadullu ala ad-dawaami wal istimraar waaw day tegtale ne da cee saxoon te dafay bari woon mu ko def waaw fii moom loolee lay lay nekk fii ci ci <laughs> bokk la kaana yi nga xam ne léeg-léeg benn mbir kese la waaw ñu ne kaana <laughs> loolu usulu yu ne xam nañ ko kon mu ne rahmatullah alayhi mu ne allahumma ya sa borom inni man rasulullah man mii di sa ndaw de as'aluka maa ngi lay ñaan nga defal ma lii kese al huda njub wattu xaar ak ragal yàlla wal afaafa ak wattu téye ci lépp loo xamante ne nii baaxul loo xam ne daganut yàlla na nga ma may ba ma mën cee téye wal xina ak li nga xam ne mooy koomle woomle mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko imaamu muslim muy imaam muslim ibnul hajjaaji al-Qushayri rahmatullah alayhi naka al imaamu Ahmad sëriñam solo na ko ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhim ñoom ñëpp daal dinañ koy solo ah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini mooy imaam Ibnu Maaja rahmatullahi alayhi léegi eh, gis nga xadiis bii fi ko al imaam placé xam nga xadiis yi eh, biñ njëkkoon a gis yeneen saa yi dañ koo laaj kan moo gën a tedd mooy akramun naas mu ne atqaakum atqaahum leeral leen ka gën a ragal yàlla hadiisu Sayyidina Abu Sa'id bi al-Khudri di ñu yoo xam ne nag boo bëggee ragal yàlla fokk nga moytu ko muy àddina ak lépp loo xam ne day fitnaalaate loolu la àddina ak jigéen ñu ñi muy wax di représenter lépp luy fitnaalaate rek ba tax yow cheminement sa yoonu yàlla sa yoonu l'islam bii doo ci nekke ni nga ko war ni nga ci war a nekke moytu loolu mooy fattaqu dunya wattaqu nisa waaye loolu noonu da ngaa foog ne effort nit kee koy def nit ki moom ak njàmbaaram kese la yonent bi saa salaam nag al imaamu Nawawi rahimahullah bi ñu ëndil nag ne garab gii gis nga ragal yàlla ak yi fi jaar yépp bu kenn foog ne sa sa effort bopp la seen kër kër bopp déedéet borom bi ngay dellu ci moom. moom ngay dem ñaan ko ngir mu taw fee xël la ci loolu jàppanal la ci moo tax yonent bi saa saa mu bi ngir walla ne ah bu yaakaar ne man ngaa tentative àddina ak yëge biir man nga cee rëcc boo jaarul ci sa borom te loolu déglul ni ko yonent bi doon waxe bu ko defee yow jullit bi yow jaan bi yow miy dëgg yow miy découvrir ajjanaa ñu sell li ñu Riyâdous-Sâlihîne seen garab yu sell yi te baax te mooy alxuraan ak sunna kaay nag ma wax la ci boroom bi wàcce yooyu yépp nan la doon def lan la faraloon takkoo woon ko di ko ñaan boromam waaw waaw ndéem moom moo koy ñaan moom waxatuñoo kon ñu ci ginnaaw lan lañ war a def <laughs> mu ne da doon wax naan allahumma di tànn ci turu borom bu kawee allahumma eh sama borom inni ah. man de sa jaam bi as'aluka maa ngi lay dagaan di la ñaan al huda njub waaw maa ngi lay ñaan njub Allahu akbar ak gindeeku lépp luy njub ak gindeeku ba yoon wi bi may indi ci yow dama koy yombalal ginnaaw bi ñu ma ci tegee njub rek wattuxaa ak ragal yàlla gi tax may moytu ca yoon woowee ma moytu ya nga xam ne ay pakk-pakk lay ba duñu ma freiner wala ñu daal di may retarder ci agsi ci ma war a ci yaw borom bi waaw kon mooy lëkkaaleeg suñu bunt baabul fi taqwa mooy ragal yàlla ma koo am lu dul nga jaar ci yàlla te loolu day delloo ci la hawla wala quwwata illa billah waaw waaw di wàkkeerlu ci boroomam kene amul pexe ngir mucc amul pexe ngir gañe dara illa billah lu dul ci yàlla waaye wala quwwa amul kattan ngir mucc amul kattan ngir gañe dara illa billah lu dul di ko jaare ci yàlla kon nag waaw di dellu ci boroom bi di ko ñaan wa tuqa yàlla waaye wal afafa mooy sàmm gi ngay sàmm téye sa bopp ci lépp loo xamante ne nii dagarul di ko moytu te nekk koo xam ne dañ kii téye sa bopp te yàlla tax waaw day xaw a ñëw lañ doon wax naan bi yonent fay saa saam xiyaarukum xiyaaruhum fil islam non xiyaaruhum fil jaahiliya xiyaaruhum fil islam ila ba ñuy gis loo waxoon nañ la ñi nga xam ne. yenn yi gëmuñu dara daa yooyu ay xërëm lañ gëmoon mais dafa am yoo xam ne dañ koo bañoon jombal seen bopp ku mel noonu bu duggee ci lislaam ak ëskay ndax lan doon def ngir moom nee na daa am yu mu nëb léegi ngir yàlla la waaw te nag wa maa umiru illa liya'budu allaha muxlisiina lahu ddiin waaw borom bi ñooñu la loolu la digle digle lu dul dara lu dul ñuy jaamu yàlla di ko wéetal di ko sellal jaamu bi mooy buñ ci rax kenn wala lenn yàlla kese ngir moom kese kon nag kooku bu ñëwee léegi nag lam doon def mbaat moom am mbañum rusam du ko may ndax ko bu deewee noonu kenn du ko fay dara ah attention mooy jikko yu tedd la yu borom bi moo ñaale nit ñi mais bu leen yow defoo ko nekkoo ci l'islam ngir loolu ndax yàlla yàlla du la ci fay dara. waaw moo tax sayyidatu Aisha bi mu nekk yi <laughs> dafa laaj yonent bi alayhi salaam ne ko ne yonent bi alayhi salaam ne ibnu Judaana nga ne ko ibnu Judaana <laughs> inna ibnu Judaana kaana al-hilfu manzilahu li matli dayni al-yamaani <laughs> non daa tur bi juddu an ji moo tax ma ma am lu ma mu ma fàttali waa léegi li nga wax mooy la ma ne ah non c'est que loolu ki xilaasu zahab la ana wuy xilaasu zahab yow liñ ko fi tudd yow xamoo lu xilaasu zahab yow itam saay ah saay yow mais non c'est que neew ma xaw ma sax damaa bëgg amaana koo xamante ne nii moom day door a déglu tey ah amaana xamul li ngay wax ah ma ne waa wax ki waaw loolu it façon la ci laaj yu am solo yi mooy di laaj ngir keneen ah très bien yow kay dalal nga sama xel dama foogoon ne rek bon da ngaa fàtte quoi mais non fàttewu ma mooy loolu quoi ma ne la waa koy baax na ibnu Jud'ana muy Abdallah ibnu Jud'ana waaw ah, kii bi weer bi <laughs> inna ibn Jud'aan inna ibn Jud'aan waaw <laughs> sayyidi alxaaji Maalik <laughs> alayhi ridwaanul Maalik yi dane inna ibn Jud'aan gis nga waa ji naan ibn Jud'aan mooy Abdallah ibn Jud'aan mu ne kaana al-hilfu manzilahu mooy dafa amoon ab accord quoi loolu taxu ñoo jóg sinon duñu àggale mooy dafa koy wax noonu rek ci kaw après wax loolu benn pacte bu waa Quraysh amoon ngir képp koo xamante ne nii tooñ nañ ko ñoom ñëpp ñu ànd dal ci gàttal dal ci ki ko tooñ nangu alal jooju nga delloo ki nga tooñ voilà moom la naan nag pacte boobu ñu ñu ñu nga xam ne yonent bay saa sam daf ko fekke woon boobu borom bi euh, officier la gul officier la officier waaye officier la <laughs> daaw na mooy rendre officiel li nga xam ne mooy woote voilà mooy boobu avant risala gi di ñëw la waaw loolu la <laughs> léegi nag bon waaye dañ koo tooñoon jël ay bagaasam kenn ci kilifay euh, Qurayshi ba pare ne du ko delloo waaw waa ji dem waaw daal di koy clamer ci gàttal gaa nag dajaloo nag ne léegi ñoom daal dañuy dajaloo léegi képp koo xamante ne nii ñu ne léegi pacte yooyu lañ jël képp koo xamante ne nii dafa tooñata ñu fi nit day ñoom ñëpp ay ànd nangu ko dafay voilà kooku la im nan ñu indam na judaana kaanal xilfu mooy ba ñuy jël pacte boobu man ci këram la woon ndax moo doon kilifa moo ko magoon ci waa Quraysh voilà bokkoon ci waa Banu Tayma ci mbokk Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala an eh, anhu wa arda moom moomu nag pour wax la ne bu dee ne da naan yow lii da nga koo bàyyi parce que sa mbañum rus sa loolu te deg koo jullit loolu du la jariñ sa yàlla de Sayyidatu Aisha radiyallahu anha dane dane yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ko al imam Muslim na ko noon al imaamu Ahmad daal nañ koy soloo dane man de dama ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais yonent bi alayhi salaatu salaam mais Ibnu Jud'aan de daa newoon ca jaahiliya doon doon doon doon doon doon jokku mbokk ak a mënoon a jokku mbokk ba pare wa yut'imul miskiin di jox way ñàkk ñi di leen leer di leen jox lu ñuy dundee aka moom daal moo fi doon seen restaurant du cœur fii ci Makka am na nag ñu bari ñu ko mais moom da cee ràññeeku woon waaw waaw waaw mais est loolu ndax loolu faal saaka naafi'u waaye yonent may saa saa mais loolu dina ko jariñ est loolu dina ko jariñ non imam imam Tirmidhi non imam Tirmidhi solul hadis bi ah, non imam Muslim la ak Serigne imam Ahmad voilà afwan <laughs> ne ko est-ce loolu dina ko jariñ yonent bay saa saam ne du ko jariñ dara la yanfa'uhu innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din waaw mu ne dara la ko dul jariñ waaw ndax masula wax gis nga yu rafet yi nga wax xam nga jokk mbokk allah di leen ñu ñàkk ñi di leen jox li nga xam ne moom leen mooy tax ñu ñuy dund loolu lépp mu doon def ak yu rafet yooyu yonent bay sa saam bi ko sayyidatu Aisha laajee ndax loolu dina ko jariñ mu ne ko du ko jariñ dara radiyallahu anha ndax waxul benn yoon dund na ba génn àddina mooy wommatalul yàlla benn yoon nanguwul dugg ci lislaam mooy duggul ci lislaam duggul ci lislaam voilà waaw gëmul woon yawmal qiyaam waaw te nag ku gëmul yowmal qiyaam que ne bés boobu am na lépp loo def ci ay acte de bienfaisance fii ci kaw suuf tabax ay hôpitaux di faj nit ñi di dem ay Afrique wala di ñàkk ñi fii ci Europe dem fii euh, ci fi nga xam ne ci bidonville yi ci quartier kii yi populaire yi di faj nit ñi di leen dimbali di kii yooyu yëpp boo ko defee ba dee waaye masoo gëm yàlla gëmoo yowmal qiyaam kooku loolu fii ci àddina bi am na lu ko fi yàlla fayee léegi. mooy dinañ ko dégg ci lu baax ñu koy tudday école waaw même faatoo ñu naan diw c'était un vraiment un bienfaiteur waaw da romb yenn rue ñu bind leen tudde ko sax tur benn yoon benn tari wala benn yoon benn mbedd ba pare def ci suuf ban at la judd ban la faatu bienfaiteur de de l'université la woon da doon defal lu baax université yi walla kii moo créé woon euh, kii des pauvres ak yu mel noonu. yooyu borom bi dina bàyyi loolu des mais loolu mooy ci àddina bii mais yawmal mu ko wa qadimnaa ilaa maa amilu min amal faja'alnaahu habaa'an mansuuraa la yonent la suñu borom wax damay dajale li nga xam ne moom lañ jëfoon ci jëf yooyu yawmal qiyaama ma def ko ab jal daal di koy def poussière ëpp ko ngelaw li ëpp ko ëpp ngelaw li ñëw ëpp ko mu naaw moo tax yonent saa saa ne du am dara déedéet sauf que ñu mel nii même buñ demee foofu duñ leen fay de waaw waaye xam nga yéeféri seen mbugal dafa wute xam nga ne mos kooku même bu dee safara yu jëm safara wa muy ne bokkul ak waaye bi nga xam ne moom yéeféri bi nga xam ne non seulement da doon rey nit ñi di assassiner nit ñi di sàcc di def yooyu yëpp kooku non seulement ci àddinaam du am tur wu baax après waaye bu demee fële kooku mooy dina tar mbugal foofu ki nga xam ne moom doon na def lu baax ci biti nii di yokk bokk di dimbali see nee see see see ñi nga xam ne ñoo bokk l'humanité waaye gëmul dara voilà kon nag affaire baa ngi noonu ndax gëmul woon yow ma yow ma diin moo tax mu ne kooku waxul benn bés rabbi ey sama borom ighfir lii yàlla nag ma jéggal xat yi at yi samay ñaaw te fi ma diin bésu pay ba waxu ko woon comme quoi ci ngay xame ne eh, leerul te ay alxuraan yi dañ koo leer nit ku ab yéeféer dina génn àddina nga naan nañ ko ñaanal nañ ko kii wala defal nañ ko sax journée boo xam ne ci monde bi at mu nekk bés boo xam ne ngir moom la voilà xoolal kii seen xol yu bon yi ñu ne nañ la ko defal wàcce kaamil sawaay toog nee naan lii dafa xaraam ñii dañu ñii dañu dañu dañ naan la waxoon naa la yow yaa départ yàlla tere nag nga nekk kuy wax ci diine yow moom aarul la waaw yii aar aleyk yow yow yow yow tëm yow waaw lii leer nañ ci alquran ak sunna loolu dara la ko du jël waaw te bàkkaar boo ko defee da xam bàkkaar ngeen voilà wàcc kaamil boo xam ne bàkkaar la ma ne waaw parce que nee da koo yéene ñaanal koo xam ne boroomam mi kaamil bi muy jàng boo ko ne bu ko ñaanal mu ne kon dinaa ko ñaanal par force kooku la ci am kooku kay mu ngi jàng alquran alquran di ko rëbb waaw bàkkaar la ci am kon nag attention waaw bokk li ci yonent bi saa saam doon ñaan alhuda njub wa tuqa <laughs> waay waay waay ragal yàllaa wal afaaf ak téy sa bopp sàmm sa bopp téy sa bopp ci lépp loo xamante ne nii neexut borom bi waaw lépp loo ne du lu dagat wal ghina yàlla tere nag lépp lu daganut sori léeg sax nga gis lu dagan loo xam ne mais mën na laa yóbbu ci lu xaraam nga téye ci sa bopp parce que ah saddu zaria lépp lay jottali ci lu bon da yor àtteel même ci cosaan moom nekk lu xaraam nga téye ci sa bopp waaye wal ghina ah yeneen tubaab yi saa ne wal ghina borom bi maa ngi lay ñaan tamit al ghina mooy koomle woomle man man woomle mooy bari alala ah? non. yonent bi saa salaam waxul loolu jubluwu ci loolu ma ne ma ah ah rinaa du woom li am lu am lu bari ma ne waaw waaye jubluwu ci loolu li koy wane mooy xadiis sayna Abu Hurayra bi nekk saxiixayn yonent bi saa salaam ne laysa al-ghinaa an kasrati al-arad walaakin al-ghinaa ghinaa an-nafs an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi saa salaam nee na laysa al-ghinaa koom ñu naan waa ji il est riche nekkul an katratil arabi ci bari loo xam ne moom nga dajale ci poñetum àddina ci alal ak matériel ak lépp ak ay ay tabax ak ay kër ay yu mel nga bari la ci ak yi ci compte beeg poche yeeg waxande yi déedéet ak tool yeeg yooyu yëpp déedéet du loolu mooy xinaa du loolu mooy richesse. rasulullah yow ni borom bi xamal te xam te yaa ñu war a jàngal ah mel ni dañ na ko waa kon lan mooy gina mu ne walakin al ghina ghina nafs waaye ko dëgg-dëgg moom sa bakkan mooy woom teg ko ci li neex yaa mooy dëgg-dëgg ko lii moo tax ñuy wax waaw ah, mooy lan ghina nafs mooy sa bakkan bi bi may la nga mit maîtriser ko a lépp lu ma bañ ma bañ ko lu ma lu ma lu ma lu ma bañ mu bañ ko waaw mooy da ngay dem yow sa bakkan newatu fii ngërëmu yàlla kese ci lay dox waaw. ku mel noonu moo ma ne ne yonent bi alayhi salaam de lu ma bañ mu bañ ko lu ma wala moom yonent bi alayhi salaam da ko lu ma bañ ma bañ ko lu ma bañ mu bañ ko parce que c'est euh, kii la mooy parce que moom existé tul bakkanam tëral na ko teg na ko ci mardatullah waaw moo tax bu boobaa moom day nekk koo xamante ne nii manu la bëgg lu yone lu dul lu yonent ba saa saam bëgg manu la bëgg lu dul lu borom bi bëgg manu la bañ lu dul lu borom bi bëgg lu borom bi bañ ak lu yonentam bañ alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy ghina nafs loolu la yonent ba saa doon naan wal aar ah wal ghina wal afafa wal ghina kon bi nga al imaam an-Nawawi ne dama ne woon tay lay jeex mais attention wala ñu def lu gaaw ah kon nañ def lu gaaw ah 62 kon al imam mu ne ar-rabi' an abi an abi Tarif Adiy ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man xalafa ala yaminin summa ra'a atqaa lillahi minha falya'ti bittaqwa rawahu muslim kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy wax hadith bi xam naa duñ ci yàgg naa day saay ma ne noo c'est que euh, nañ dem mais mais fooguma ko parce que parce que parce que voilà mu ne an abi tari ar-Rabi' d'abord waxal Rabi' yooyu tam imam Rabi' la wax de <laughs> waaw wax de dëgg de <laughs> barke yàlla wax wax nga dëgg arabe mu ne lii mooy eh, ñeenteelu hadith euh, bi ci buntu bi di baabum fi taqwa ah mu ne kon baabum fi taqwa mu ne moom al imam an-Nawawi an Abi Tarif mu koy jële ci saxaaba boo xamante ne dakkantalam moo doon Abu Tarif waaw Abu Tarif nan la tuddoon Adi ibn Hatim muy Adi di Hatim ak Ta'i waaw min qabilati Tayyiya waaw waasolo wu mag ci arab yi moom mu ne Seyna Adi dañuy bañ a wax ci moom dara sinon euh, damay ragal bu ñu kii quoi nañ jàll rek voilà comme li ma la waxoon heureusement que ñoom ñii ñépp moom mii moom defoon nañ tarjamaam ñi ci ëpp ñu ñuy gis fii voilà léegi mu ne <coughs> sami'tu man de dégg naa Rasulullah nawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqul muy wax man xalafa ala yamin képp ko waat waat ah ci benn mbir ah summa ne par exemple lii du ma ko def waat naa ci yàlla ne lii du ma ko def walla waat naa ci yàlla ne lii laay def summa raa atqa Allah atqa lillahi minha mu gis lu gën loo lële te amul mooy loo xam ne naan man naa def lii defaat lee bu dee lu baax la. mais il faut mu def leen ndax affaire bi lii action bi ba pare moment bii lii def ci leen rek ka mën a ne waaw léegi kooku lu muy def mu ne na dikkal na dikkal waajoojee li nga xamante ne nii fal summa ra'a mu gis ak mu gis loo xam ne fana ra foofu la ragalug yàlla dina nekk waaw li nga xam ne moo gën a jege ragal yàlla mu gis jëf joo xam ne moo gën a jege ya ragal yàlla ba moom din bëggoon a def mu ne bu lool xewee xam ngaa noo defa ah mu ne bu boobaa fal yati taqwa ne dikkal bi nga xamante ne nii falak ragal yàlla ne waaw waaw mu noonu kon nag lii la waaw xadiis bi nag ginnaaw gudd fan la jóge hein waaw ndax bon lii lépp mooy waral affaire yi tamit parce que bu dee eh, muslim rahmatullah alayhi moo ko solo mu ne rawaahu muslim nañ wax loolu pare imaam muslim ak imaam ibn an-Nasaa'i sëriñam ibn Maaja nakon imaam Ahmad imaam ibn eh, an al imaam ibn Maaja rahmatullah alayhi bu dee eh, riwaay muslim bi da ne dafa am benn waay ñëw ci Seydina Adi ibn Haatim at-Taa'i tabe woon bàyyi maa tabe woon